أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد عليهم سيغلبون fi adnal fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuun fi adnal ardi wa hum min ba'di alayhim ghalabihim ghalabihim sayaghlibuun fi ad fi adnal ardi wa hum min fi adnal ardi في أضنى الأرض وهم من بعد علبهم سيعلبون في بضع سنين في بضع سنين في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون binasrillah yansuru man yashaa wa huwal aziizur rahiim wa'dallahi laa yuxlifullahu laa yuxlifullahu wa'dahu walaakinna aktharan naasi laa ya'lamuun ya'lamuuna zaahiran mina al-hayaati ad-dunyaa ya'lamuuna zaahiran mina al-hayaati ad-dunyaa wa hum 'ani al-aakhirati hum ghaafiluun awalam yatafakkaruu fii أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء wa inna kathiran minan naasi bi liqaa'i rabbihim lakaafiruun sadaqallahu al-aziim. Sadaqallahu al-aziim. Bismillahir rahmaanir rahiim, alhamdulillahi rabbil aalamiin.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 buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu waxtu fajar gisoon nañ ni waxtu fajar mi ngi tàmbale ci bu fajar gi xaree waaye mu ngay jeexee ci jógu jant bi ci teqantal yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi def ci seen ngir yi rahimahumullah gisoon nañ ci suñ jotaay bi wees hadith sayyidina Sahl ibn nga xamante ne moom mu ngi doon wax ne dafa fi ahli thumma yakunu sur'atun bi an udrika rasulullah an udrika salaatal fajri ma'a rasul ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah, man de doon na xëdd ci sama njaboot waaye rek topp rek lu gaaw rek ma daal di gaawantu dem dem julli ji <coughs> dem dabe ji julli fajar ak ànd ak yeneen yàlla bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu xame woon ci nekkoon ndekete yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan teel a julli fajar gisoon nañ tamit hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la doon wax naan kunna nisa kunna nisaa'ul mu'minaat yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salaatal fajr muta'alliqaatin bi muruutihinna thumma yanqalibna ilaa buyuutihinna xiina yaqdiina as-salaah laa ya'rifuhunna ahadun min al-ghalat jigéenu jullit ñi maanaam jigéenu way gëm ñi day maanaam <coughs> borom gëneel yi ci ñoom daan nañ teewee ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullik fajar mu ne nag ñu nekk ñoo xam ne dañuy mël foowo seen seen seen seen jàllaabe yi topp nag ñu daal di wëlbatiku dem ci seen kër yi dem ci seen kër yi ginnaaw bi nga xamante ne maam jamono ji nga xamante ne waxtu woowu noppi na te kenn du leen xam maanaam kenn du leen xam ngir taru maanaam ngir lëndëm gi mu lëndëm loolu tamit bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne jigéen ñi bu ñu baree julli rek dañoo war a dem su ko defee góor ñi nekk ba jigéen ñi génn dem ñoom ñuy doog a dem loolu tamit dañ koo waccoon mm-hmm. ci jàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu xadiis bi bokk na ci li nga xamante ne gisoon nañ ko buntu bi ñu gisoon mooy baabu man adraka min al-fajr rak'a buntu bi nga xamante ne moom mooy wax na bépp benn rakka boo xamante ne fekk ga ko ci julli fajar rek maanaam loolu lan mooy atte bi te moom mooy fekk nga julli gi te loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi rahimahumullah ngir hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom la indi te muy wax ci loolu te ñu gisoon boobu jëmmi xadis bi ñu gisoon ko ci ah, ba ci buntu baabu man adraka min al-asri raka loolu tamit di dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu jumhur rahmatullahi alayhim wuute ak li nga xam ne mu mooy mazhabu xanafi rahimahumullahu ta'ala ci boobu mas'ala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci kon hadis sayyidina Abu Hurayrata bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne dafa wax ne man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr képp koo xamante ne da ngaa fekk maanaam da ngaa dabee jullig suba nga dabe ci ab rek laata jant bi di fenk rek yow la dëgg-dëgg fekk nga li nga xamante ne moom mooy jullig suba gi maanaam naka noonu ki nga xamante ne dafa dabee rakka ginnaaw maanaam ci julli takkusaan laata jant bi di soox dëgg-dëgg ko fekk na takkusaan gi loolu gisoon nañ ko ci suñu bi weesu gisoon nañ tamit baabu man adraka min as-salaati rak'a buntu bi nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci leeral ne képp koo xamante ne fekk nga benn rakka ci benn julli ak julli googu julli gu mu mën a doon loolu moom moo tax mu daal di indi buntu bi daal di ko teqale ak buntu bi nga xamante ne moom moo weesu ngir leeral masala yi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu julli ginnaaw bi nga xamante ne fekk nga ci benn rakka maanaam fekk nga ci benn rakka wala am na loo fekkee ci biir julli gi rek dëgg dëgg loolu fekk nga julli googu bu boobaa waxtu fajar ak waxtu takkusaan nekkutuñ loo xamante ne ñoom ñoo beru ci waxtu wi waaye yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buy leeral loolu ci julli yi nga xam ne moom mooy julli takkusaan ak julli fajar daa fekk ne day leeral maanaam dafa dafa ngir ne day waxaale maanaam mu nekk exemple rek la joxe ci loolu ngir ne day lay waxaale ne mujjantelug waxtu wi mooy li ñuy bàyyi xel waaye du jaal beenug waxtu wi ci ne waxtu wi ci jamono jooja lay jeex te boo te fekkee dara rek fekke nga li nga xamante ne moom mooy julli gi comme ni mu nekkee ci hadiisu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom mooy bi ñu mu gis ci suñu jotaay bi weesu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ne man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat képp koo xamante ne fekk na rakka ci julli rek ci julli dëgg-dëgg kooku fekk na julli gi loolu <coughs> gisoon nañ ko masala ak jàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkoon gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di wax ne baabu salaati ba'da al-fajr hatta tartafi ash-shams ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax lii mu wax nag ba noppi nag léegi mu ñëw ci yeneeni masala maanaam ndax wax yi nga xamante ne moom la ñu wees yëpp bu ba léegi ñu ngi doon gis waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo a ci julli juróom yi te ñoom ñooy as-salawaatul mafruuda maanaam julli yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ñu farataal yi nga xamante ne nag léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dugg ci yeneeni bunt ak yeneeni teqantal yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañu ci mu di ci indi li nga xamante ne moom mooy xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci yooyu masala gannaaw bi nga xamante ne moom am na gis-gis ci mbir mi naka noonu noonu la ci borom xam-xam yi rahmatullah mu wuute waaye daal mu indi tamit li nga xamante ne moom mooy xadiis yi ci ñëw yëpp ak teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am ci biir borom xam ci biir maanaam euh, ci euh, ci biir euh, doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay waxam muy wax waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu yi nga yi ñiy tere ku ca naafila wala waxtu yi nga xamante ne dañuy sib ku ca julli jullik naafila loolu ak wuute yi nga xamante ne ñoom ñoo tax ginnaaw bi nga xamante ne waxoon nañu ci suñ jotaay bi weesu ci buntu fajar gi waxtu wi nga xamante ne eh, mooy man adraka rak man adraka eh, rak'atan min al-fajr man adraka min al-fajr rak'a buntu boobu gisoon nañ ci ne waxtu wi bu fekkente ne waxtu yi nga xamante ne moom la Hanafiya yi rahmatullah alayhim wax ne waxtu yooyu dañuy tere ku ci julli ndax dafa xaraam ku ci julli ci seen mazhab maanaam wala boog dañuy wax ne kara karaha maanaam makruh la waaye sauf ñoom dañuy wax ne karahatu tanzihiyya la maanaam moom mooy sibéelu xaraam ndax ñoom dañoo am lu ñu tuddee karahatu tanzih bi nga xamante ne wuute na ak xaraam ba tey comme ni nga xamante ne loolu jotoon nañ ko gis maanaam Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom suñu ne kar suñu ne xaraam li muy tekki moom mooy loola non seulement dafa xaraam képp koo xamante ne def nga ko am da nga am bakkaar waaye yemul ci loola waaye dafa nekk loo xamante ne ku weddi ne loola dafa xaraam day daal di nekk yéefér wuute nag lii nga xamante ne te lool mooy li nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute wuñ ci ñoom lool la ñuy wax xaraam masalan rey nit wala njaaloo ñoom xaraam la ñuy jëfandikoo waaye bu fekkente ne mbir la moo xamante ne borom xam yi wuute nañ ci xaraam ak ñàkk xaraam bu boobaa ñoom li ñuy wax moom mooy dañ naan karahatu tanzih karahatu tahrim maanaam dañ koo sib ci biiru xaram ñoom loolu la ñuy wax maanaam kon waaye ñoo yem maanaam ci le fait que ku ko def da ngay am bàkkaar loolu moom ñoom ñoo ci mooy nag loolu ñoom li ñu gisoon moom mooy julli maanaam bu ñu jullee ah, fajar waxtu yi nga xamante ne moom la jant bi di jóg waxtu woowa xataa julli farat la ci xaram ci ñoom ak waxtu wi nga xamante ne moom la jant bi nekk mooy mooy li ñuy wax waxtul istiwa maanaam istiwa mooy maanaam istiwa shams lañ ci namm maanaam mooy jant bi bu taxawee maanaam dañuy wax istiwa ngir wuutale ko ak zawal ngir ne zawal moom mooy bu fekkente ne jant bi dafa commencé toxu waaye nag jant bi bu yemmoowee maanaam taxaw benn place loolu ci digg njolloor loolu moom la ñuy wax waxtul istiwa loolu nag mooy am ñaar ñett jàpp juróomi minute mu doog a commencé toxu waxtu woo nga xam ne foofu la nekk nag ci diggu njolloor moom lañ naan diggu lool <laughs> waxtu woowee li nga xamante ne moom la Hanafi yi rahmatullahi alayhim dafa xaraam bi julli ci xattaa julli farata hmm. amma li nga xamante ne moom mooy jant bi bu dee sox hmm. jamono jooju tamit dafa xaraam bi julli ci julli xattaa julli farata ba mu des julli farata ki nga xamante ne moom mooy saanu bis bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu loolu nag mu ñëw nag léegi nag fii insha allahu taala yeneen buntu yi ci def yëpp nga xamante ne waxtu yi ñaare juróomi waxtu rek la bu ñu xoolee borom maanaam yi nga xamante ne yooyu la ñuy tere ku ci julli juróomi waxtu la borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute ci ay wuute imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ay buntu yu wuute ngir tekkale benn bu ci nekk ak waxtoom mm. waaye juróomi waxtu yii la bu njëkk bi moom mooy bu fekkente ne fajar gi dafa xar gi euh, da dafa xar ba balaa jant bi di ba ba balaa jant bi di jóg loolu mooy waxtu wu njëkk wi ñaareelu waxtu wi moom mooy su fekkente ne fa euh, euh, euh, waxtu wax jant bi jamono ji nga xamante ne moom lay jóg wala beneen bi ci def moom mooy jamono ji nga xamante ne moom la mooy mooy jant bi mu nekkee ci diggu njolloor ñetteelu ñeenteelu waxtu wi moom mooy bu fekkente ne tàkkusaan jot na ba ñu julli tàkkusaan ba noppi ba balaa jant bi di euh, ba balaa ba balaa jant bi di sox loolu moom mooy beneen waxtu wi beneen bi ci des moom mooy jamono ji juróomeel bi mooy jamono ji jante bi di sox loolu nag moom mooy ne dañ koo teg ci ni muy ñëwee ci ordre bi ci chronologie bi noonu lañ ko tegee waaye su fekkente ne dañuy xool ci degré wu importance bi dafa am ñett yi nga xamante ne ñoom ñooy yu njëkk yi nga xam ne ñoom wuute wuñ ci maanaam te wala bokk euh, ñett yooyu ñoom ñooy gën a rëy te gën a am solo <coughs> bu moom mooy jamono ji nga xamante ne moom la jant bi di jóg ñaareel bi ci def mooy jamono ji nga xamante ne moom la jant bi di so ñetteel bi ci def mooy jamono ji nga xamante ne moom mooy diggu jolloor gi mooy isti waxtul istiwa loolu mooy ñetteel bu ko defee yeneen ñaar yi ci def ñu mujj yi mooy ginnaaw fajar maanaam bu fajar gi xaree ba ñu julli fa suba wala boog ju fajar gi xar na rek euh, ba mu des ñaari rakkay fajar loolu daan ñëw ci wuute gi ci teqal tal gi insha allahu taala waaye bu fajar ba balaa jant bi di tàmbale jóg hmm. ak bu du jullee tàkkusaan ba balaa jant bi di ko tàmbalee so maanaam loolu mooy yeneen ñaari waxtu yu mujj yi lool moom mooy ci ordre d'importance bi hmm. dégg nga amma li nga xamante teen nag moom mooy lii tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci yooyu ak teqatali insha allahu taala danañu ci ñëw maanaam ngir ne ñetti juróomi waxtu yëpp benn bi maanaam ñett yu njëkk yi maanaam ci degré d'importance dafa ñëw ci hadith imam muslim rahimahullah bu sayyidna Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu bimu naan salaatu sa'atin kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanhaana an nusalli fihinna wa an naqruba wa wa wa wa wa wa an naqbura fihinna mawtaana maanaam ñetti waxtu ngi nii yoo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñu daan tere ñu di ci julli naka noonu daf ñu daan tere ci ñu ci rob suñu ay suñu ay néew mu ne hiina tatlu'u shamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hiina yaqumu qaa'imu zahirat wa hiina yaqumu qaa'imu zahirat hatta tazula shamsu wa hiina e, e, e, yatadayyaqu shamsu lil ghurub maanaam mooy ñett yi nga xamante ne moom la maanaam bu njëkk bi mooy jamono ji nga xamante ne moom la jant bi di fenk ba keroog jant bi fenk ba keroog jant bi di jóg lu tolloog qadra rumh loolu yëpp daañ ci ñëw insha allah ci tàqantal ñaareel bi ci def mooy jamono ji nga xamante ne moom la digg njolloor gi am ba keroog jant bi di tàmbalee jéngaat mm-hmm. ñetteelu waxtu wi moom mooy jamono ji nga xamante ne moom la euh, jant bi xat ci maanaam ci di maanaam mooy di tàmbalee di so mm-hmm. ba keroog muy so loolu ñetti waxtu yooyu loolu kon moom mooy xadis boobu moo préciser ñetti waxtu yi amma yeneen xadis yi nga xam ne ñooy préciser yeneen waxtu yi moom mooy suñu xadis yi ñuy gis inshaa allahu taala ci suñu buntu yi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ci tere ku julli waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen ñaari waxtu yi ñu mujjee tudd inshaa allahu taala danañ ko gën a ñëw ci leeral amma wuute yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam masala yi aju ci ñetti waxtu yële dana ci ñëw ci yeneen ñaari buntu yi di ñëw insha allah amma waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci suñu ñaari waxtu yu mujj yi yooyu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkke yooyu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ci du ci tere giñ ko tere ndax ñoom li ñëpp dëppoo nañ ci loolu waaye dëgg réewu tere gi moom lañu ñu wute li nga xamante ne moom mooy li noot ci mas ci mazhabu xanafiye euh, ak xanaabila rahmatullah alayhim mooy waxtu yooyu dafa xaram ku ci julli hmm. maanaam julli naafila bu mu mën a doon dafa xaram ba mu des ne teqantal am na ci diggante xanafiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim waaye loolu daan ñëw ci teqantal yi ak wuute gi nga xam ne moom la ñu wuute ñoom insha allah hmm. waaye ci cosaan rek maanaam nii ngir nga jàpp ko mooy ne ci cosaan ñoom dañoo jàpp ne loolu dafa xaram amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom karaahatu tanzih karaahatu tahrim la ñuy wax hmm. maanaam dafa xaram Euh, maam dañ ko sib ci beelu xaram mm. lu tax ñu wax baatu karaahatu tahrim te ñaare loolu bokkutoon ci seen ay waxet mm. mooy ne dañoo jàpp ne loola ku ko def ku julli jamono jooju yëggul maanaam tere gi du jëmmi mbir mi ci boppam euh, maanaam dañ ko sib en fait julli waxtu woowu dañ koo sib waaye nit ki julli ci waxtu woowa euh, day am bàkkaar lu tax muy am bàkkaar mooy ndax dafa nekk di def jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla gu yàqu la maanaam kon loolu moom lay amee bàkkaar ndax xam ngeen ni loolu lu mat ay xel la ci xeetu jaamu yàlla ndax jaamu yàlla gi nga xamante ne yàlla laaju la ko mu xeetu naafi la loolu yàlla laaju la ko mais soo ko defee te na nga ko defee baaxul wala na nga ko defee yii ba nga ci àndal baaxul wala yooyu loola da lay jural bàkkaar ndax yàlla laaju la ko certes mais ni ko defee moo tax mu lay jural bàkkaar tey masalan tey nit ki tey su jugoon ne day julli ñaare rakka waaye fekk day ngistal maanaam ñaari rakka yooyu da koy jural bàkkaar maanaam li mu def dafa xaram en fait donte day naafila maanaam loolu moo euh, yooyu yëpp mat naa bàyyi xel ak nit ki maanaam di jullee nu mu ko neexe fekk day naafila loolu da koy jural bàkkaar donc loolu moom moo tax xanaa Shafi'i rahmatullah alayhim daal di jàpp ne kooku day def ma day def li muy def dafa xaram maanaam li muy def day am bàkkaar donte. waxtu yi ci boppam julli gi dañ koo sib yéegul ni niveau xaraam maanaam boo xoolee daanaka rek wax ji mooy daa xaraam rek mm. maanaam daanaka daanaka rek wax ji ci loolu la jëm mm. loolu amma Maliki rahmatullahi alayhi nag ñoom dañoo jàpp ne dañ koo sib rek maanaam di julli foofa dañ koo sib moo tax képp ku fa julli dañ koo sib li muy tekki mooy képp koo xamante ne dafa julli def na loo xamante ne jëmmi julli gi tere dañ ko koo tere woon waaye nag euh, du am bàkkaar ci julli gi mu julli ci waxtu yi ci waxtu woowu du ci am bàkkaar dégg nga waaye lépp loo xamante ne mëneef na koo am ci jullit mëneef na ko ca amee waaye du ca amit tiyaaba tamit maanaam li mu ciy amee rek mooy xëy na eh, teewlu gi muy teewloo toroxlu ci kanamu boromam ak ak xeet yooyu la ciy amee waaye jëmmi julli gi jëmmi tiyaaba moom du ko ci am ngir lan ngir dafa def lu ñu sib ndax lu ñu sib képp ku ko def doo am bàkkaar mais doo amit tiyaaba maanaam eh, te li nga def li li li li maanaam boo ko bawoon ngir jaamu yàlla ci ngay amee tiyaaba loolu mooy lu ñu sib soo bàyyi woon julli booga ngir yàlla bu boobaa da nga am tiyaaba dégg nga kon loolu moom mooy wuutee gi nga xam ne moom la ñu wuutee daañ gën a <coughs> yenn xeet teqantali insha allahu taala léegi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala buntu bi mooy baabu salaati buntu julli baadal fajari ginnaaw fajar hatta mbete tartafi'a mu daal di ko ash-shamsu jant bi maanaam loolu mu daal di ñëw ci waxtu boobu maanaam waxtu yi moom ak tàkkusaan bi ñoo nuroo mm-hmm. moom ak bu bi ñoo nuroo rek waaye fii dafa indi bi ngir wax rek ne eh, ngir préciser jamono jii nii précisément dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Hafs ibn Umar te moom mooy Hafs ibn Umar ibn al-Azdi an-Numari rahimahullahu ta'ala mooy Abu Umar al-Hawdi al-Azdi rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom maanaam mu nekk seen sëriñ ñi nga xamante ne moom mooy ah, maanaam imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala solo na ci moom ñaari xadis maanaam benn xadis bi daf ko jëlee ci imam al-Bukhari la haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala haddathana Hafs ibn Umar Euh, beneen bi ci des mooy daf ne haddathana Amr ibn Mansur qaala haddathana Hafs ibn Umar maanaam ñaareel imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala benn hadith la solowee ci moom comme niñ ko leerale euh, dafa nekkoon koo xamante ne dafa euh, dafa dafa maanaam karawam yi muy karaw bopp bi ak karaw sikkim bi yëpp dañoo weexoon mi ngi génn àdduna ci jumaadal axira ci deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi kon gis ne ay xadisam imam muslim ak imam ibn maaja ñoom ñoo ko solowul ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jamii' qaala mu ne haddathana hisham te moom mooy hisham ibn sumbur ad-dastawaa'i rahimahullahu taala di imamu waa basara rahimahullahu taala mi ngi mi ngi génn adduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Qataada te mooy al imaam Qataada ibn Da'aama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala di imam bu mag boobu nga xamante ne tamit moom imaamu mooy Abul mooy dàqantalam di imam waa Basra rahimahullah moom itam di taalibe Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gane adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent dix-septième année ginnaaw sallallahu alayhi wa alihi wa ay hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta an Abil Aliya e, te moom mooy taabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala mi ngi Rufay ibn Mihran moom euh, Abul Aliya mooy gën a moo gën a siiw ci dàqantalam ar-Riyahi al-Basri moom tamit di waa Basra rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année wax nañ ne quatre-vingt-treize wax nañ ne cent sixième année waaye li gën a dëgër mooy quatre-vingt-dix wala quatre-vingt-treize ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit <coughs> siqala ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidina Abdullahi ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu mi nga xam ne Haashimi la di di di di waa kër di bokk ci waa ahlul bayt bi nga xamante ne moom mooy di doomu bay eh, di di di doomu baytax ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam habrul umma wa tarjumaanul Qur'aan radiyallahu ta'ala anhu wa arda eh, moom mi ngi gane adduna ñetti at laata gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam mi ngi génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci muksiruna yi nga xam ne soloona mille six cent soixante hadith ñi nga xamante ne moom mooy musnadam amma li nga xamante ne moom mooy muttafaqun alayhi soixante-quinze la imam al-Bukhari wéetoo ci cent vingt hadith imaamu Muslim rahimahullahu taala wéetoo ci neuf hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhuma mu ne na qaala nee na shahida seede na indi fi man rijaalun ay góor yoo xam ne mardiyuuna ñu ñu gërëm lañ maanaam li mu ci namm moom mooy ne ay sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo xamante ne ñoom ñëpp ñu ñu gërëm lañ maanaam mooy ñoo xamante ne seen wax dañ koy bàyyi xel te dañ koy seede loolu nag mubham la maanaam moom mooy tey bu fekkente ne dañ ko wax ne am na ay nit ñoo xamante ne nit ñu baax ñoo xamante ne nettali nañ ma maanaam loolu mu xam la tudd loolu nag ci xadis kenn du ko nangu maanaam ngir ne mbaax googu euh, faaw nga nettali ñan la waaye bu fekkente ne ay saxaaba la ne radiyallahu anhum ñooñu dañ koy nangu ngir ne li problème mu bu xam leen na kese la mooy ndax wóor nañu ndax dëgër nañ te bu fekkente ne xam nañ ni wóor nañ dëgër nañ masalan tey bu ma ne woon am na sama benn ndijaay bu ma wax ñu gis ne masalan sama ndijaay yi en tout et pour tout waaye ñu xool leen képp kenn ci ñoom ñu xam leen xam ne ñoom ñëpp ay ñu maandu lañ ñu jub lañ bu boobaa bu ma nee am na sama ndijaay bu ma wax bu boobaa loolu du am incident ci hadith bi muy amee incident ci hadith bi mooy ñu xool ne en tout et pour lañ mais am na ci kenn koo xam ne du ba pare ma ne am na sama benn ndijaay bu ma wax maanaam bu boobaa même bu dee kenn la. ci biir fukki yi et que probabilité bi mooy neuf sur dix que mu baax sax kenn du ko nangu lu tax parce que possibilité bi mu nekk mu nekk kenn ki ki nga xam ne moom du seqal maanaam loolu moom mooy euh, moom xam moo tax ci condition yooyu lañ koy nangoo euh, loolu nag fii kon xam la maanaam mooy rijaalun ay góor yoo xam ne mardi yoonu ñu ñu gërëm lañ waaye nag ñoom ñëpp bu ñu leen xoolee comme ay saxaaba lañ radiyallahu ta'ala anhum wax ji maanaam amul incidence bu bari maanaam amul problème bu bari waaye nag la ma ca teg mooy wa ardaahum waaye ki gën a gërëmu indi fa man Omar muy Seydina Omar ibn ta'ala anhu muy Seydina Omar ibn al-Khattab Nufayr radi al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu di al-Faruq nga mooy teqale diggante lu baax ak lu baax diggante caaxaan ak ak diggante neen ak ak maanaam moom Seydina Omar radiyallahu ta'ala mu ñu ko al-Faruq nga xam ne yàlla da ko may discernement mais bu extraordinaire boobu boobu nga xamante loolu nag moom moo tax euh, ñu tuddee ko al-Faruq muy nga xam ne moom lañ dikk wax amirul mu'minin muy ñaareelu xalifa di xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy génn àdduna jeexitalu vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk nga xamante ne moom tamit euh, ay euh, hadisam ci kutubu sitta maanaam musnadam cinq cent soixante-neuf hadith la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon muttafaqun alayhi vingt-six la amma imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo na trente-quatre imam Muslim wéetoo na vingt et un hadith ci hadith sayyidina ah, Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mu nekk ki nga xamante ne mooy borom gënal yu màgg yi ak borom jaloore yu kawe yi moom mooy ki nga xamante ne l'islam bu màgg maanaam moom ci moom la yàlla jaarale maanaam teraangay l'islam ak yëkkati lislaam ak kaddu l'islam moom mooy ki nga xamante ne moom moo lu lu bëree bëri ci diini ji moom moo ko doxal radiyallahu taala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dëgg mi ngi ànd ak moom fépp fu mu mën a ne maanaam hadith bi bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy jàngee bu fii bu ñu xoolee ci kaw ñoom ñëpp waa Basra lañ mm-hmm. maanaam ba ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ngir ne nekkoon na Basra mm-hmm. comme li nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee woon beneen bi ci moom mooy ne euh, Seydina Omar ba Seydina Omar Seydina Omar moom radiyallahu anhu waa Madina la comme li nga xam ne noonu lañ ko xamee amma beneen mbir bi nga xamante ne moom lay leeral mooy ne sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñu gërëm lañ ñoom ñëpp mardi yuuna lañ comme ni nga xamante ne noonu la radiyatun mardiya képp ku nekk ci ñoom maanaam li mu yor bakkan ba yor mooy radiya ku ku ku ku gërëme la waaye mardiya ku ñu gërëm la radiyallahu ta'ala anhum wa radu anhum comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe yàlla gërëm na leen ñoom it gërëm nañ kontaan nañ ci yàlla maanaam lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen xaal beneen bi ci def ma maanaam moom mooy day wane ni nga xam ne noonu la waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mooy sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom ci ñooñu la bokk ni nga xamante ne noonu la ñu meloon ak saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne dañ leen a gërëmoon loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi nga xamante ne moom mooy bi ci des moom mooy ne sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak waa ahlul bayt dañoo mës a am maanaam ak maanaam ak duggante ak tamit ak ak diggante bu rafet maanaam loolu li nga xamante ne moom mooy lii gën a dëgëral lool mooy wax ji nga xam ne moom la sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ne wa ardaahum indi Omar ki nga xamante ne moo gën a gërëmu ca ñoom fa man mooy sayyidna Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna nabiyya nee na naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nahaa dafa tere maanaam kon lii li muy tekki mooy ne sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dégg na xadis bi ci saxaaba yu bëri ñu nettali ko comme wax ku dégg ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte moom ci jëmmi boppam déggewu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci def moom mooy riwaayatu saxaaba taala saxaaba maanaam mooy ne saxaaba bu soloo ci saxaaba radiyallahu taala anhu bii tamit xadis bi moo tax ci musnadu sayyidina Umar la bokk radiyallahu taala anhu donte mu nekk na ko dugal ci musnadu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma mu ne anna nabiyya naka yenante bi sallallahu alayhi wa sallam naha dafa tere ani salaati ci julli ba'da subhi ginnaaw suba maanaam mooy bu ñu jullee suba ba noppi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere julli hatta mbéte tasroka mu fenk ash-shamsu jant bi wa ba'da naka noonu tere na ginnaaw al-asr julli tàkkusaan hatta mbéte taghruba moom jant bi daa di sox loolu nag hadith la boo xamante ne euh, imam maanaam euh, day tegtale ne kon waxtu yooyu dafa nekk loo xamante ne dañoo tere ko ci julli teqantal gi nga xamante ne moom la ñu wuute ñoom ci tere gi nga xamante ne moom lañ tere ko ko julli borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom kon dëppoo nañ ci wàllu boobu ne kon ñoom dañoo tere ku julli euh, ci waxtu yooyu inchaa allahu taala euh, dinañu ñëw ci euh, geneen teqantal gi maanaam ci wuute gi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim ci yeneeni masala yi buñ ñëwee ci xadis yii di ñëw inchaa allah mu ne mu ne euh, mu ne haddathana euh, mu ne qaala bil isnad muttasil fi awwal kitab la te moom mooy ibnu musarhad ibnu musalbal ibnu mustawrad ibnu murabal wala mugharbal al asadi rahimahullahu taala muy abul hasan al basri mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee hadith bi imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo mu nekk seen sëriñ imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo nañ ci moom waaye dafa nekk seen sëriñu sëriñ naka noonu baay bëriwuñ liñ solo wee ci moom amma ki nga xam ne mooy imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom comme li nga xamante ne noonu lañ ñàkk solo wee ci Hafs ibn Umar mm. maanaam muy ñaari sëriñ yi nga xam ne ñoom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo wee ñoom ñaar ñëpp solo wuñu ci maanaam imam Muslim ak imam Ibn Maaja solo wuñ ci ñoom rahimallahu al-jamii' mu ne qaala nee na haddathana Yahya te moom mooy al imam euh, Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala comme niñ ko gisee mi ngi génn àdduna Eh, mi ngi génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy imaamu waa Basra rahimahullahu taala ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta an Shu'ba te mooy al imam Ibn al-Hajjaj euh, euh, voilà euh, al Ibn al-Ward al-Utaki Ah, al-Azdi rahimahullahu ta'ala muy Abu Bistam al-Ataki muy al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna 82 wala ba 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk amirul mu'minin ay xadisam nekk ci kutubu sitta an Qataada te mooy ibnu Di'aama as-Sadusi rahimahullahu taala gis nañ ko léegi an Abu Aliya moom tamit gis nañ ko léegi an ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma annahu qaala mu ne haddathanii naasun bi haadha maanaam li nga xamante ne moom la bii fële dafa ni shahida indi rijaal mardiyuuna shahida seede na indi faman rijaal ay nit waaye fii dafa ne haddathanii nettali na ma naasun ay nit maanaam bi hada ci mbir mi maanaam kon loolu euh, muy dëgëral li nga xamante ne moom mooy euh, ne maanaam réew ne wax ji benn la maanaam wuute gi kaddu yi wuute rek moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat ko waaye tamit ngir gën a dëgëral li nga xamante ne moom mooy hadith bi hadith bi imaamu euh, al-Bukhari rahimahullahu taala moom fii la ko indi maanaam ngir ne hadith euh, bi imam al-Bukhari du ko indiwaat imam Muslim nag indi na ko hadith numéro 826 imam euh, Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1276 imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 1000 numéro 183 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 562 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 1250 imam Ahmad ibn Hanbal euh, ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 101 106 110 118 130 272 355 ak 364 am imaamu Malik indi na ko xadis numéro 589 ak 590 kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu xadis bi rahimallahu al-jamii' qaala bil isnaad mu ngi def ci beneen xadis bi mooy qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Musaddad gis nañ ko léegi ibn Musarhad imaam al-Bukhari solo na ci moom 397 xadis imam Muslim cinq cent soixante-dix-huit hadith gisoon nañ ko léegi qaala nee na haddathana Yahya ibn Sa'id gisoon nañ ko léegi mooy ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala Abu Sa'id al-Ahwal gisoon nañ ko léegi an Hisham te moom mooy euh, Hisham euh, ibn Urwata ibn Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhum maanaam nga xamante ne muy waa kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog waa kër Euh, Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu te waa kër Seydina Zubayr ibn al-Awwam saxaaba bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu moom Abul Munzir mooy dàqanteelam loolu lañ koy wax Abu Abdullah lañ koy wax Aboubacar mi ngi génn année soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam bu mag bi ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam ay hadiisam ñi ngi sitta qaala mu ne axbarani ma abi te mooy baayam sama baay nee na te moom mooy al sayyidina Urwa ibnu asad al-Qurashi al-Asadi muy Abu Abdullah muy laqatal al-Madani wa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi gane adduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginna at boobee mooy ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy at boobee nga xamante ne ñu bari ci ci ci ci borom xam-xamu Madina yi yu mag yi radiyallahu ta'ala anhum ci lañ gane adduna waaye beneen génération bi tamit ñu ci bari ci lañ gane adduna radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam euh, euh, nañu gis ne ñi ci kaw ñoom waa Basra lañ naa ñi ci suuf ñoom waa Madina lañ mu ne annahu qaala nee na akhbarani Ibnu Umar te moom mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Raza' ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib moo tax ñu naan ko maanaam di doon ne euh, kon muy euh, Abu Abdurrahman al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gën a siiwee ci al asar yi maanaam nga xam ne day topp jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ne maanaam ñu ngi génn àdduna soixante-treizième année te ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy muksiruna yi deux mille six cent trente hadis moom mooy musnadam euh, imam al euh, euh, maanaam mu ndax moom moo ci tegu sax moo tegu ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom cinq mille trois cent soixante-quatorze moom ñu moo ci tegu deux mille trois cent soixante deux mille six cent trente hadis moom moo ci tegu radiyallahu ta'ala anhu Euh, muttafaqun alayhi 168 hadith la mm-hmm. amma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi wéetoo 81 hadith imam Muslim moom 31 hadith la wéetoo ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne euh, mu ne laa taxarru laa taxarraw bu leen di dàq laa taxarraw bu leen di diir di salaat comme ci seenu julli tuloo ak shamsi fenku jant bi wala ghuruba du caageen ak sowam maanaam li nga xam ne moom lay wax fii moom mooy waxtu woowo su jotee bu leen di julleeti loolu nag moom moo tax bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax ñi nga xam ne ñooy fuqaha u hanafiyya yi rahmatullah ne hadith bii day tegtale ci anam gu leer ci ne julli ci waxtu yooyu dafa xaraam maanaam moo xam julli gi jullig farata la wala julli gi jullig naafila la li nga xamante ne moom mooy tegtal ne dafa xaram ne ci waxtu wi mooy ne yenente bi ne sallallahu alayhi wasallam waxtu woowu précisément bu leen ko def maanaam loolu moom moo tax fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim teqale diggante waxtu yi nga xamante ne moom mooy laataa jant bi di so ba wala boog ak waaye ak ak masalan jamono ji jant bi di so maanaam kooku moom dafa maanaam mën nga faa julli julli goo xamante ne eh, lu la war la waaye dafa xaraam dafa xaraam nga julli bu dee beneen waxtu wi la jal moo la ci jant bii so bu dee farata la moom day xaraam waaye bu dee jàll laataan loolu day mën ne nekk amma julli yi nga xamante ne ñooy julli naafila yi loolu moom sikk ku ci ne dafa xaraam ngir xadis bi nga xamante ne moom la ñu weesu léegi loolu nag ci ñoom waaye loolu moom wax nañ la ko léegi mooy mazhabu ñi nga xam ne ñooy Hanaabila rahmatullahi alayhim naka noonu moom mooy mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy Shaafi'i ci tekkantal gi ñu la wax benn bu ci nekk ci ñoom amma nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim ñoom ci àllaataa loolu lañ koo sib waaye nag après maanaam jamono ji nga xam ne ci la jant bi di soo moom dafa xaraam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi léegi nag mu def euh, wax julli yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy julli yi am sabab ak julli yi nga xamante ne amuñu sabab foofu nag la ñu te loolu insha allahu euh, euh, taala loolu daan ci ñëw ci hadith sayyidina Abu Hurayra bii di ñëw radiyallahu taala anhu daan indi teqantal gi waaye euh, waxtu wii nii précisément ñoom dañuy tere ku ji julli comme ni nga xam ne maanaam nga gis ne Hanafiyya rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne comme Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa préciser ne waxtu wii bu ci kenn julli ba pare daan ne bu leen ci diir julli maanaam mooy boo leen dee julli ba yegg ci foofu ba bàyyi leen ko maanaam ak taxarri moom mooy ngay luññutu dara maanaam di ci diir dara maanaam kon nag masalak tey bu fekkente ne julli ko ba heure boobu bu julli beneen bi ci def moom mooy comme jullee woon euh, euh, wala boog bu fekkente ne ba mu des tàkkusaanu moment boobu waaye bu dee julli goo waroon a fay wala boog sujudu tilaawa maanaam dañuy jàng alxuraan nga dégg nga war a sujood wala boog salaatul janaza maanaam jullig néew ak yu mel noonu yëpp dañ koy tere jamono jooju précisément moment boobu dañ koy tere fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ ne naam ñun d'accord nañ ne dañuy tere yi yëpp jamono jooju précisément waaye ñun nag dañuy ci teqale dañ naan bu fekkente ne dañoo ragal nit ki maanaam ak soppeeku yaramam am bu boobaa dañ koy jullee ci jamono jooju maanaam mooy bu mooy buñ jullee tàkkusaan ba pare wala balaa jant bi di so maanaam ba ndax buñ jullee tàkkusaan ba pare dañ koy sib rek waaye ndax dañ ñoom ñoom loolu dañ cee boole naafila naafila dañ koo dugal ci salaatul janaasa maanaam yi nga xamante ne dañ koo sib hmm. maanaam mooy jullee néew ginnaaw bi ñu jullee suba ba jant bi di soog maanaam ba balaa jant bi di ba jàll balaa jant bi fenk dañ koo sib hmm. bu jant bi xësee ba fenk dañ koo sib dañ dañ dafa xaraam amma bu fekkente ne li nga xamante ne moom mooy euh, te te loolu moom daanaka ñoom ñëpp ñoo ci a dëppoo amma li nga xamante ne nag moom maa Maliki loolu lañuy ñuy préciser rahmatullah alayhi mooy ñoom dañ naa te loolu boo xoolee ñeneen ñi ci def duñ ko bañ mooy ne euh, ba mu def su dee dañuy ragal yaram ñu nit ki soppeeku mm-hmm. maanaam néew bi xëy na yàgg naa nangam nangam dañuy ragal mu soppeeku kon nag dañ ko gaaw jullee mm-hmm. ngir mën koo rob waaye nag yeneen bi comme ñu ko gisee hadith sayyidina Uqbata na Amir bi radiyallahu ta'ala anhu dafay wax ne duñu loolu dafa dafa dafa nekk loo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ñu di ko fa def ñu ko def ba ci rob néew jamono joojo Euh, mooy jamono ji jant bi di so jamono ji nga xamante ne moom la euh, jant bi fenk et euh, ak jamono ji nga xamante ne moom mooy istiwa ash-shams jamono jooju léegi nag lan mooy sabab bi maanaam lan moom mooy xikma bi nga xamante ne moo tax jamono jooju ñu tere ku ca julli mooy ne Amr ibn Abasa sayyidina Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala hadisam bi nga xam ne moom la soloote mu nekk ci sunan yi mooy dafa ne ndax waxtu woowo waxtu la woo xamante ne nit ñi dañu ci maanaam dañ cay jaamu këram yi maanaam dañ ciy jaamu jant bi ñiy jaamu jant bi bu jant bi di jóg mu ne inna shamsa idha talaat talaat tatlu'u ala qarnay shaytaan maanaam jant bi suy jóg suy fenk day fenk ci diggante ñaari béjjénu shaytaan maanaam naka noonu buy soo idha gharabat taghrubu ala qarnay shaytaan maanaam buy buy soo tamit day soo ci diggante ñaari béjjénu seytaane loolu nag li muy tekki tekkiwu maanaam li muy tekki mooy nit ñi koy jaamu jamono jooju dañ koy jaamu te kom dañ koy jaamu loolu la ñuy def maanaam seytaane en moo leen di rafetalal loola moo tax ñu naan day day soo ci bij ji ni seytaane maanaam moo leen di rafetalal loola jom moos ne seytaane day nekk ci bërëb booba jamono jooja maanaam jamono ji jant bi di fenk ak jamono ji jant bi di so seytaane daf tay nekk ci maanaam ronu béjjénam yi maanaam mu mu muy ñëw loolu tam bokk na ci liñ ci xame mooy ne seytaane daa yori ñaari béjjén mhm. yi nga xamante ne jamono bi jant bi fenk ak jamono bi jant bi soo daf koy positionné fi nit ñi ne mhm. loolu moom moo tax euh, jamono jooju nag yow booy julli booy julli jamono jo jooju nga bañoon koo def maanaam moo loolu moo gën maanaam mooy li nga xam dafay ràññee ko sax moo tax Hanafi yi rahmatullahi alayhim ne sax foofu dafa xaram amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ci def dañ ne déedéet du du xaram parce que bu dee julli farata la mën ta xaram voilà du mën a xaram waaye ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa xanaa euh, euh, euh, maanaam ñe ñeneen njiir maanaam ñoom d'accord nañ ci ne ngay xaraam nga def fa naafila wala leneen loo xamante ne day nuroog naafila hmm. hatta bu fekkente ne julli gi dafa am sabab hatta bu fekkente ne julli gi dafa am sabab dafay xaram amma ci waxtu yeneen yi julli gi am sabab daganal ngañ ko cay daganal loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bii di ñëw euh, beneen bi ci def moom mooy euh, euh, jant bi jamono ji nga xam ne kon moment boobu day xaraam ñu naafila ci ngir tamit bañu nuroog yéeféer yi tamit day wane ne jamono ji yéeféer yi di nekk ci seeni maanaam maanaam maanaam comme quoi di nuroog yéeféer yi ay mbir ni mu garaawe maanaam loolu day dellu ci waxtu suñu masalay maanaam nuroog yéeféer yi di doog ñoom même chose maanaam euh, maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee lu garaaw moo tax daay man saa lii ràññeeku mooy wuuteeg def ñoom ñu fekk ci suñu mbir maanaam bu ñu suñu mbir moom loolu ñoo ñun ñoo yor loolu mooy fitra bi mooy li baax hmm. beneen mbir bi nga xamante ne moom la xadis bi euh, euh, maanaam beneen xikma bi nag moom mooy bi ci digg bi moom mooy xadis la bu nekk na Abu Dawud Abu Dawud euh, mooy jamono jooju mooy waxtu tusajjaru fii jahannam maanaam waxtu la woo xamante ne jahannama dañ koy dañ ko ci dañ ko ci upp upp maanaam dañ koy gën a boyal dañ koy xam wookee maanaam dañ koy xam loolu moom moo tax waxtu woowa ñu te ku julli jamono jooju mooy jamono istiwa shams mu ne waaye am na ci benn mu ne illa yawmul jumaa ba mu des julli àjjuma loolu moom moo tax euh, Shafi'i ak Maliki rahmatullahi alayhim ñoom terewuñ ko ci julli àjjuma maanaam waxtu woowa ñu julli terewuñ ko ci julli àjjuma waaye nag Maliki rahmatullahi alayhim bari ci ñoo xamante ne. ñoom waxtu woowo muy ajjuma ak lu dul ajjuma eh, lañ ci yamale maanaam mooy terewuñ ko comme ndax imam Malik rahimahullah li wax ne musumaa dañ di gis borom ngëneel yi ak jaamu ak yàlla yi fekk leen fii ci Madina gis leen ñuy julli waxtu woowu maanaam kon eh, loolu moom moo tax waaye loolu daal ci gën a ñëw insha allah imam al-Bukhari rahimahullah beral na ko buntu daan ci ñëw foofa insha allah eh, kon kon loolu moom mooy teqantal yi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, masala bi léegi nag mu ne mu ne waqaala wax na moom maanaam moom mooy euh, sayyidna Urwa Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ci jëmmi càllale gi mu ne qaala haddathani nettal na ma ibn Umar mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa qaala nee na qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iza tala bu fekkente ne fenk na xaajabu xaajabu samsi kiiraay jant bi maanaam mooy jant bu duggee rek maanaam bu bu ci fi mu niir bi bu génnewee foofu mooy su fenkee fa axiru na ngeen yéexe buy génn jamono jooju fa axiru na ngeen yéexe as-salaata julli gi hatta mbéta tartafiya mu ko wa iza ghaaba su waa lii li muy tekki lii moom mooy ban niveau lañ la may maanaam mooy la mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi hadith bi ngir nettali ne ban niveau lañ la may ba boo waree julli ban maanaam jant bi bu buy fenk bu tàmbalee fenk mooy bu commencé bu demee ba nga xam ne yaa ngi gis mu commencé génn loolu mooy ni ñu commencé fenk maanaam fi jant bi di génnee nga gis ci horizon bi xonk na rek nga jekki jékki rek mel ni yaa ngi koy gis mu commencé yëkkati ku tuuti foofu da ngay gis mu yëkkati ku mu gaaw léegi lan mooy niveau bi nga xamante ne moom mooy bu ko yëkkiteekoo loola baax na loolu nag dañ koy natte ci mooy lu ñu tuddee xadara romx maanaam lu tolloo romx la maanaam mooy aw xeet boo tegee xeet nii ni mu yëkkitikoo à peu près euh, mooy ah maanaam bu ñu ko nattee mooy à ay cinquante mètres ci kaw maanaam boo taxawee ni buy jóg à peu à cinquante mètres maanaam tey bu ñu ko nattee environ vingt minutes la mooy un tiers une heure de temps mooy vingt minutes c'est-à-dire que tey jant bi buy jóg feek vingt minutes fii maanaam moment bi ku lever du soleil boo ko ba vingt minutes après moment boobu yëpp dafay xaraama julli naafila à partir de moment boobu ci la yoor yoor di tàmbali ci ngay mën a commencer naafila ba keroog jant bi di lan di nekk ci diggu njolloor voilà dégg nga loolu moom mooy Euh, moom mooy waxtu wi wa iza ghaba waaye bu bu bu bu bu fenk bu sowee itam bu faddoo haadi bu sam ci kiiraay jant bi maanaam jant bi bu faddoo ci niira bi dégg nga fa axiru na ngeen yéexe as-salaata julli bi hatta mbéta taxi ba mu fa faddu maanaam mu dem ba faddu carrément ngeen yéexe julli ba waxtu woowa su faddoo nag carrément nag léegi mu def diggante timis maanaam diggante ba mu fàttoo ak timis ndax foofa daañ ko julli naafila lool tamit daañ ko gis insha allah maanaam mooy ndax euh, loolu daañ ko gis waaye gisoon nañ ko mais euh, boroom xam-xam yi rahmatullah am dañ cee wuute Hanafiyye ak Maalikiyye rahmatullah am ñoom daga ñoom daganaluñ ñuy julli foofa naafila xattaa ba bi jant bi fenk na jant bi sona waaye jullee guñu timis ñoom pour ñoom duñ julli naafila am maa ñi xam ne ñooy Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullah maanaam euh, ñoom dañu nangu ne an kay ma def naa julli naafila foofa ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib ci jeexital ga mu ne liman sha'a julli leen laataa tak laataa timis julli leen laataa timis julli leen laataa timis ku mu te gisoon nañ ko tamit sayyidina anas radiyallahu anhu ne jam poto yi mooy bi ñu gis poto yi maanaam ne poto yi eh, sahaaba yi radiyallahu anhum dañ daan gis ne moom lañ daan diir di jëkkante bu timis jotee bu ko defee ñu julli seen ñaari rakka laataa ñu julli tamit dégg nga euh, loolu mu ne euh, dégg nga kon loolu mooy mooy masala bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Euh, kon loolu la namm ci indi ci euh, buntu boobu noonu mu ne nag taabaahu topp na ko ci wax ji maanaam moom mooy euh, mooy Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu ne Abda te moom mooy Abda ibn Sulayman al-Kilabi al-Amiri rahimahullahu ta'ala moom wala du de Hisham la Hisham voilà Hisham moom la ta mutaabaa bi ci Hisham la nekk Hisham ibn Urwa euh, te moom mooy Abu Muhammad al-Kilabi rahimahullahu ta'ala di waa Kufa mi ngi génn àdduna 120e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu sallam génn àdduna 187e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi sallam ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta xadis euh, bi imaamu Malik indi na ko xadis numéro 587. imaamu euh, Muslim inna ko xadis numéro 828 ñaari yoon ak 829 imam Abu Dawud inna ko xadis numéro 145 euh, bi nga xamante ne moom la ko euh, bi imam al-Bukhari rahimahullah taala dana indi li nga xamante ne moom mooy mutaabaa bi insha taala dégg nga amma imaam Abu Dawud on moo ko indi hadith numéro 1415 imam al imam al-Bukhari an kay indi na ko hadith numéro 585 589 parce que ñun hadith bi nii moom mooy 500 ñaata voilà 583 waaw dina ko indiwaat nag insha allahu taala 585 ak 589 ak 1191 ak euh, mille six cent vingt neuf ak trois mille deux cent soixante douze voilà rahimahullahu taala voilà foofu la haddathana Muhammad qala haddathana Abda wala moom la maanaam moom moo moom moo mutaaba kan Yahya Yahya la ah waaw mooy bi kiñ njëkkoon wax kooku la voilà Yahya ibn Sa'id parce que dina ko indiwaat si xamoon naa dina ko indiwaat dégg Euh, imam al-Bukhari noonu lay faral di def maanaam bu nee ne daa ne taabaahu diw xamal ne souvent boobu dee noonu rek la dana ko indiwaat loolu dafa bokk ci ni muy doxale rahimahullahu ta'ala amma imam an-Nasa'i inna hadith numéro 563 564 ak 571 euh, imam Ibn Maaja moo ko indiwul imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko lu bari rahimahullahu ta'ala rahmatullahi ala al-jami' na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Ubayd ibn Isma'il te moom mooy al imaam Ubayd ibn Isma'il al Qurashi Abu Muhammad al Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'i taabi'i rahmatullahi alayhi imaam al Bukhari rek rek moom ci afraadu Bukhari la bokk imaam al Bukhari rek ka solo ci moom te quarante-neuf hadith la solo ci moom. dégg nga moom mu ne an abi Usaama te moom mooy waa Kuufa ah comme ndax Ubayd ibn Ismaïl waa Kuufa la kon Abu Ismaïl xam nañ ko na Abu Usaama mooy Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Usaama al-Kufi rahimahullahu ta'ala euh, mi ngi génn àdduna deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuute gi ñu wuute mooy ci weer wi mooy ndax ci shawwal la comme ni ko al-Ijli waxe wala boog ci Zul Qa'da comme ko imam al-Bukhari waxe rahimahullahu taala waaye quatre-vingts ans la amoon bi muy génn àdduna ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta an Ubaydullah te mooy Ubaydullah ibn Umar ibn Hasim ibn Umar ibn al-Khattab muy waa kër Sayyidina Umar ibn ji tuddu Asim mooy maamam ah mooy Ubaydullah ibn Umar al-Umari moom lañ koy wax mooy Abu Usman al-Adawi al-Umari di waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam mi ngi génn àdduna 147 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Xubayb ibn Abdurrahman te mooy Xubayb ibn Abdurrahman ibn Xubayb al-Ansari al-Khazraji mooy Abul Harith al-Hazraji rahimahullahu ta'ala uh, moom Yahya ibn Ma'in nee na thiqa la uh, imam an-Nasa'i ne tamit thiqa la imam Ibn Hibban tamit ne boole ko ci taabi taabi ci thiqaat yi rahmatullah alayhi uh, ba pare ne ci ñi gën a siiw ñi gën a sell ci waa borom xam waa Madina yi la bokk nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ci gën a maanaam mën a mokkal te mën a téye ni ñu mokkale al imaam al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ne seqalaal moom na Sa'd ne seqala waaye bay wutoon xadis amma euh, li nga xamante ne nag moom moo aju ci kañ la génn àdduna euh, loolu gisuñu ku ci euh, ku ko ku ko ci leeral ay xadisam nag ñu ngi ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala an Hafs ibn Aasim te moom mooy maamu Ubaydullah male Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi di waa Madinatul Munawwara moom itam ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaat yi comme ni imam Abu Zur'a waxee imam Ali ibn al-Madini ak ñu imam Ibn Hibban boole ko ci siqaat yi imam al-Ajli ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp maanaam ñu ne mujma'un ala siqatihi nekkuñu koo xam te ne dëppoo nañ ci ne ku wóor la di radiyallahu ta'ala anil jami' ndax doomu sayyidina maanaam di waa kër sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am mi ngi nga xam ne ci juróom ñaareelu at bi ci la ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Xaybar maanaam nekk ci sahaabam takkoo ak moom gëm ko gëm gu dëggu radiyallahu taala anhu nga xam ne moom ci ñu mujjee ñëw la bokk dugg ci l'islam waaye mooy ki nga xam ne moo ëpp li mu solo ay hadith ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith mooy musnadam trois cent vingt-six moom mooy muttafaqun alayhi 93 moom la imam al-Bukhari wéetoo 98 moom la imam Muslim wéetoo moom nag imam Ahmad am na ci radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi anna rasulullah nekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha dafa tere an bay'atayn ci ñaari jaay wa an libsatayn ak ñaari yëri wa an ñaari sol colin wa an salaatayn ak ñaari julli maanaam ñaari njaay la tere tere na ñaari njaay tere na ñaari solinu yëri <coughs> tere na ñaari julli naha tere na an salaati ci julli ba'dal fajri ginnaaw fajar hatta mbéta tatlu'a mu fenk ash-shamsu jant bi wa ba'da ak ginnaaw al jant bi hatta mbéta taghruba mu mu so ash-shamsu jant bi lii nag day dëgëral mazhabu jumhur ci xaraam gi mu xaraam waxtu woo yooyu lu tax ngir ne lépp da li ñu tuddee dalilul iqtiraan maanaam lëkkale gi mu yëpp ci tere gi mu leen tere ñu gis ne yeneen yi ci yëpp dafa xaraam niveau bii tamit la xaraam maanaam comme julli yi tamit ci waxtu yooyu tamit naka noonu day xaraam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam rahmatullah alayhi noonu la ñu gisee waxtu waxtu yooyee ah, ak julli googee maanaam maanaam waaye fuqaha maliki rahmatullah alayhi wax nañ la teqantal gi ñu def naka noonu fuqaha shafi'i rahimallahu al mu ne wa an istimal as-samma tamit li nga xamante ne moom mooy istimal as moom mooy ah, istimal moom mooy mooy lëmasoo istimal ak fammaa u mooy bu dëx maanaam mooy làmboo goo xamante ne mooy masalan mooy comme ni joxe woon nañ exemple yi ni ñu mel voilà nga xam da ngay sol lépp lépp mu ba lépp je yëkkati kii ba nga daje lépp nga daal di yëkkati genn wàll bi maanaam bu ko defee da loolu day maanaam day feeñal awra wala boog euh, euh, nit ki lëmasoogul lépp ci anam goo xamante ne maanaam lépp day nekk du ma am fu muy génnee loxol mm. nga xamante ne tey bu danger amoon du mën a défendre boppam ak yu mel noonu mm. loolu leeraloon nañ ko wa anil ihtibaa'i bangu maanaam sol yëre goo xamante ne ni nga koy sole maanaam mooy day koy sol ba pare taxaw maanaam eh, day comme day day day wor bu benn sër maanaam isaar la bay ba pare yëkkati ñaari yeel yi maanaam def nii ba pare maanaam ci anam goo xamante ne eh, eh, fii nii day am espace maanaam nga xam nit ñi dañu mën a seen awraw wala yu mel noonu voilà dégg nga moo tax mooy mooy kon nga bàngoo euh, fii saw bin ci yëre waaxit n bay benn yëf di boo xamante ne danay danay danay wuññi bi far ji ci ci pëyam ila sama jëm ci asamaan maanaam mooy day wuññi pëyam ci asamaan si nga xam ne nit ki su taxawee rek nga toog day gis awray maanaam loolu la ci jublu mm-hmm. waan tamit teg tere na almunabazati mm-hmm. maanaam moom mooy ak ku sànni maanaam jaam maanaam njaay goo xamante ne parce que ñaari solinu yére yi leer na ñaari njaay yi nii tamit moom lay wax nii njaay bu njëkk bi moom mooy almunabazat mooy sànni maanaam mooy mooy sànni ci ginnaaw waaw mooy lu dem nekk pile face lépp yu yu tourné ci côté pile face rek mooy munabaza nga jël euh, ne damay sànni bu ma sànnee ci lu mu dal loolu yàqu moom voilà loolu tamit moo tax daf cee bokk tamit mooy mani la Euh, man damay jaay ay carton hmm. lu nekk mën naa ne ci biir nag hmm. voilà léegi nag yow da ngay jënd boo ñëwee wala boog damay jaay conteneur conteneur bi nag lu nekk mën naa nekk ci biir mais xam naa ne daal par exemple dix mille pièces ci ne mais dama la koy jaay yow léegi yow boo demee loo ubbi rek loo ci fekk muy séquence loolu day dugg ci daanaka yooyu yëpp dafa xaram hmm. ndax xaral la maanaam li ñu bokk ñun ñëpp mooy béy loolu xaral la mooy njaay moo xamante ne imprécision dafa nekk ci mbir mi voilà dégg loolu euh, wala boog euh, euh, wala wal wal wal mu laamata mu laamata moom mooy lamboo maanaam jaayub lamboo mooy lan mooy jottali jaay ma lee lee la na bu ma ko laalee rek yaa ko moom de mm-hmm. waaw wala boog ah lool laal rek nga ne ah, waaye lii rek nga fii lu fi waaye laal rek jënd na mm-hmm. ak loolu mm-hmm. <laughs> loolu xeetu njaay mais ay naxee da ne voilà ah dégg nga yooyu da koo tere maanaam lii kon day dëgëral li nga xam ne moom mooy comme niñ ko gisee mhm. mazhabu jumhur rahmatullahi alayhim ci wuute gi ñu wuute mhm. ci maanaam waxtu yooyu ndax dafa xaraama julli waaw wala déet amma ci li nga xamante ne nag moom mooy julli gi bu dee dafa am sabab mhm. foofu lañu foofu tamit beneen wuute am na maanaam mooy fuqaha wa hanafiyyi ak maliki rahmatullahi alayhim ñoom tere gi dañ koo joyal ci lu am sabab ak ci lu amul sabab am sabab mooy cause maanaam mooy lan mooy tey bu fekkente ne damaa jull damaa dem jàpp ji jàpp ji ñaari rakka yi muy julli ginnaaw jàpp wala boog ma dugg ci jàkka ñaari rakka yi muy julli ginnaaw julli dugg ci jàkka wala boog ne dafa am néew mu war koo jullee jullee néew boobu wala euh, euh, maanaam yu mel noonu yooyu ñooy julli yi am sabab julli yi amul ma maanaam julli yi am wala boog ma tawaaf kaaba gi ba pare ñaar rakka yi nga xam ne moom laay julli yooyu mooy julli yi am sabab mooy yi am cause yi am lu tax ma war koo def am na yi nga xamante ne nag àgguñu foofu mooy ne ñëw rek dinaa fi nii ñoom ñëpp dëppoo leen ci baaxul mais fi ñu wuute mooy bu dee julli gi am na sabab wala amul sabab su dee nag julli gi waaw bu dee julli am na sabab bu dee julli gi nag dafa am sabab fuqaha u hanafiyya yi ak maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli gi dafa euh, dañ koy tere ba tey maanaam ma waaw dañ koy tere ba tey bu dee xanafiye rahmatullah dañuy wax ne daf xaraam bu dee maliki dañuy ne dañ koo sib euh, bu dee ñi nga xamante ne ñoom ñooy saafiyee xanaabila rahmatullah dañ ni déedéet loolu moom dañ ko ci génn dana dagal bu dee julli gi dafa am sabab dana dagal ngir hadith sayyidina Bilal bi radiyallahu ta'ala moom dina ci ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo laat ne ko waaw yow sayyidina Bilal radiyallahu lan mooy euh, ban jëf moo gën mu mu gën a yaakaaru ci yow yi Euh, ni muy dóora ni muy dóore euh, euh, tëstal yi ci julli ci ci ci àjjana dama mm-hmm. ko gis ci kar mu ne ko non lool mu ne ko man de li may def mooy saa yu ma sama njàpp jeexee danaa jàppaat te saa yu ma jàppoo muy guddi muy bëccëg danaa julli ñaar maanaam ñu gis ne kon teqantal amul ci loolu maanaam kon li ñu gis ni normalement lii dañ koo tere waaye dañoo waaye dagan na lu tax ñoom ñu ne dana dagan bu fekkente ne dafa am sabab ñu ne beneen bi ci def moom mooy euh, dinañ ko gis tamit xadis boobu insha allah ci ci xaj ji buntu yi di ñëw mooy bi yeneen bi sallallahu alayhi di wax ñu yor kaab caa kaaba gi mais bu leen leen bu leen tere kenn ci jàkka kii kaaba gi bu leen fi tere kenn euh, mu fi naafi la guddi wala bëccëg waxtu wu mu mën a doon moo tax Shafi'i rahmatullah alayhi insisté ci kaaba gi ci xaramu Makka yi ne foofu moom naafila bi duñ ko fa tere maanaam ñoom dañoo jàpp nga ne yamul rek ci tawaaf mais naafila jàmm période boobu kenn du ko tere Shafi'i yi rahmatullah bokk na ci yiñ excepté ci naafila heure boobu euh, maanaam heure yi ñuy ndax ka ndax ndax ndax ndax kaaba gi spécificité boobu te ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko waxee noonu euh, ñeneen euh, beneen bi ci def mooy maanaam hadith yi wax ci loolu Euh, yii tax ñoom ñu ñu jàppee ko noonu maanaam euh, bari nañ mais yii mënees na leen a tënk ci lii mënees na leen a tënk ci lii ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne boo leen duggee ci jàkka comme dinañ ko gis insha allah boo leen duggee ci jàkka képp ku dugg ci jàkka laataa ngay toog na nga julli ñaar rakka maanaam ñoom hadith yu yëpp ñu ne kon li muy tekki loolu mooy euh, lu ñuy tuddee umum mun wa xusuusun nisbi wala umumun wa khususun min wajh dañ koy wax ñaari yëpp xam li tax problème kii am nag wuute gi am te mu naqaree lijjanti mooy guru bu nekk danaan ñun suñu xadiis yi ñuy layee ñoo particularisé yéen seen xadiis yi ngeen di layee maanaam Hanafi ak Maliki rahmatullah dañ naan leen dañ naan Shafi'i ak Hanabila dëgg na li ngeen wax mais comme yii dañ koo tere kon ñoom ñoo particularisé maanaam ñoom ñoo tënk maanaam li muy tekki mooy yi yëpp def leen ko heure bu la neexee ba mu def waxtu yii ñu tere ñeneen ñi nag ñeneen ñi ne déedéet yéen waxtu yii yéen xadis yi ngeen di teg te mooy suñu xadis yi ñu ne ñun suñu xadis yi moo ko tënk maanaam mooy lan mooy dañuy tere li yëpp ba mu def jamono ji mi maanaam bu boobaa loolu saa yu amee. faaw mu am lu ñuy tuddee naf maanaam nafsu nafsul xaarij mm-hmm. maanaam waxtu wax maanaam texte boo xam ne day génn mm-hmm. day mbir mi yëpp mm-hmm. voilà parce que su amul rek du jamais jamais jamais ñu mën leen euh, leneen mooy li ñuy njëkk xool mooy lan moom mooy saxaaba yi radiyallahu anhum luñ doon rawatina xulafaa yi parce que bu dee saxaaba yi radiyallahu mën nañoo wuute seen biir xulafaa ur-raashidun yi lu ñu def loolu la ñuy jàpp ne mooy lay te gis nañ ni Seydina Omar radiyallahu anhu julli na génn maanaam julli na waxtu woowa génn dem te taxu koo maanaam te kii maanaam julli na eh, maanaam dafa tawaaf kaaba gi ginnaaw ba mu jullee ba pare xaar ba waxtu ba jant bi jóg fekk mu doon tukki ba mu demee ci la fay ñaari rakka yi maanaam loolu Seydina Omar def radiyallahu anhu loolu benn lay la boo xamante ne day wane ne amaan na li Hanafi ak Maliki wax rahmatullah amaan na moo gën a dëgër mais loolu yëpp dinañ ñëw ci préciser ne ba tey des na kii benn def moom mooy li yeneen bi ne sallallahu alayhi wasallam su ma leen digalee dara def leen loo leen man mais su ma leen tere bàyyi leen mm-hmm. comme fii daf leen tere te sax bu dee xanafi yi euh, bu dee bu dee shafi yi ñeneen ñi ñoom dañoo jàpp ne sax dafa xaraam comme dafa xaraam diggante tey euh, lu xaraam ak farata suñu dajee lu xaraam mooy mooy dominer léegi nag bu dee Maliki ñoom day gën a nekk kii ndax dañ naan ñoom comme dañ koo sib rek maanaam lu ñu sib tamit day yegg même niveau maanaam muy gën a garaaw encore maanaam loo xam ne dañ naan la dañ koo sib wala boog saafara maanaam ñeneen ñi Maliki ci moo gën a yomb maanaam muy gën a woyof ndax ñoom dañ naan lu ñu sip moo tax rek lu ñu sopp dañuy annulante ce qui que lu ñu comme lu ñu sopp la te boo ko defee def boo defee lu ñu sopp def lu ñu sip soo bàyyee lu ñu sip bàyyi lu ñu sopp vaut mieux nga bàyyi lu ñu sopp bu ko defee nga bàyyi waale lu ñu sip léegi nag imaginer bu fekkente ne yiir ñii wax loolu da ngeen a jàpp ne daf xarab maanaam te julli ñaar rakka bu ma jul bu ma jàpp ba par wala bu ma duggee ci jàkka wala yeneen yi ñu ci wax yëpp dafa lan dañ ko dañ ko sopp alors que yéen waxtu woowu julli fa da ngeen a jàpp ne dafa xaram mm-hmm. bu ma ko def boo ko defee da ngay am bàkkaar mm-hmm. kon vaut mieux ma bàyyi lu ñu sopp bu doon farata ak fara maanaam bu doon loo xamante ne tey bu ma defee farata bi damay def lu ñu tere mm-hmm. après nag am na ay ay niveau mais su dee bu ma defee lu lu ma war muy waajib bu ñu bañ wax farata mm-hmm. parce que farata da nga ko wax dafa ko mais waajib mm-hmm. bu ma ko defee def lu xaraam damay bàyyi ne xaraam bi bu ko defee ma bañ a def waajib bi à fortiori su dee diggante lu ñu cible ak lu ñu lu ñu sopp la ak lu xaram maanaam loolu day gën a dëgëral ne amaan nañ ñee li ñu wax mooy mooy li gën a wér mais imam al-Bukhari rahimahullah dina indi ci kanam buntu boo xam ne day wane yeneen bi sallallahu mu doon jullee moom itam ginnaaw rakkaay rakkaay tàkkusaan moo tax teqale leen xaw jafe maanaam insha allah taala buntu boobu daañ ci yeggse mm-hmm. daañ gën a leeral loola buñ ca yegsee euh,

imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro quatre mille quatre-vingts imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro mille trois cent dix ak mille sept cent cinquante-huit mm-hmm. imam An-Nasa'i indi ko xadis numéro quatre mille cinq cent neuf quatre mille cinq cent treize ak quatre mille cinq cent dix-sept mm-hmm. imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro deux mille cent soixante-neuf ak trois mille cinq cent soixante imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi kon ñoom ñëpp waa xam kutubu